annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasumiya wa salaasata ashar baabu nahyi man daxala alayhi ashru dhil hijja wa araada an yudahhiya an axdi shay'in min sha'rihi aw adfaarihi hatta yudahhiya walillahi alhamdu wal minna <laughs> trois cent onze nañ koy waxe ci euh, en arabe hmm? salaasu mi'a wa ahada ashar wa ahada ashar ma waxoon wa ahada ashar wa ahada ashar ci buntu bële baabu nahyi man akala suuman aw basalan aw kurasa salaasu mi'a wa ahada ashar voilà <laughs> alors euh, kon tey insha allah walillahi alhamdu wal minna euh, tey ñu war a ubbi suñu tome soixante treize insha allahu taala comme niñ ko waxe woon euh, ñu war ko tàmbali le seize rajab mille quatre cent mille quatre cent quarante sept ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalamu tombeeg le six janvier deux mille vingt six bi madinati Villeurbanne al faransawiya suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ te gisoon nañ chapitre trois cent douze salatu mi'a wa ithna ashar <laughs> salatu mi'a wa ithna ashar alhamdulillah boobu baabu karahati al ihtiba yawm al jumu'a wal imaamu yaxtub benn xadis bi mu fi indi woon moo doon xadis mille sept cent cinq mu ne woon an Mu'aaz ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an al-hibwa wala al-hubwa yawm al jumu'a wal imaamu yaxtub walillahi alhamdu wal minna kon tey ñu war dugg ci chapitre bu bees ñu gi ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyi anha mu ne baabu buntu nahyi aaye trois ñu tere man képp koo xam ne daxala dugg na alayhi ci moom ashru zil hijja fukki fanu zul hijja yi bu tàmbalee bu tàmbalee Hmm. bu tàmbalee mu def lan wa araada ta mu nam mu bëgg an yudahiya mu daldi di rendim tabaski waaw zulhijja mooy weeru tabaski mooy weeru mujj ci weeru julli ñi mu ne nam mu daal di tabaski mooy rendim tabaski tere guñ koy aaye koo kii an axdi shay'in muy jël dara min sha'rihi ci karawam mooy di ci dagg dara aw wala boog azfayihi wala ay di lelli ay weyam hatta dañ ko koy tere ba na nga xam ne yudahiya ci lay rendee bu rendee bisub tabaski bi nag après yooyu yëpp mën na koo def mën naa watu mën naa dagg ay karawam feetu karaw yu nag bopp pokataan naq yëpp waaw loolu lépp dañuy wax voilà moo xam nag da koo def ak lancet moo xam da koo def ak paaka moo xam tondeuse moo xam nawra moo yi nga xam ne moom la ñuy épiler wu daal di koy teg papier yooyu dépila dépilation xaw ma dépilatoire xaw ma nu ngeen koy waxee teg ko ci karaw gi xëcc mu ànd ak yow yooyu yëpp da cee yooyu yëpp la tere goo xam ne dañ koo tere léegi nag euh, dina ñëw ci biir xadiis bi waa tere googu léegi euh, ça veut dire quoi <laughs> waaw mooy tere gi farata la ah wala daa nekk loo xamante ne nii mooy non euh, mooy mooy mooy dafa xaram lay tekki wala dañ koo sib la képp koo xam ne dafa bëgg tabaski ah ah man de fas naa ren dem xar moom ins bu dee Europe moom ñu ne naa. ci liste bi waaw ci liste tabaski yi daal woo naa diw nee naa ko daal na mu boole ci liste bi ci xar yi jox naa ko sa tur jox naa ko lépp waaw loolu moom fas yéene naa ko ren <laughs> loolu nag c'est pas que il faut nga nekk koo xam ne da ngaa takk soxna kese nga koy door a def comme ni nga xam ne dafa mel ni imaginaire ñun sénégalais yi en tout cas boo am nay jamono kuy wax waxal la nga xamoon daa mel ni noonu lañ ko doon xalaate léegi nag nan la ko wolof yi di xalaatee loolu moo ump na ma waaw foo gëj moom yoboo del waxee conditionnel kese wala ngay wax wéeral sa wax ca la nga xamoon waaye bul wax <laughs> ci li nga xam ne moom lañ nekke léegi te nga gëj fa waaw waxoon naa la suñu demee benn fan ñetti fan yi wala trois semaines un mois yi moom yoo xam ne boo ko defee bala nga koo defati daanaka ñetti at mbaa ñaari at loolu moom taxul nga xam réew <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> léegi loolu euh, mooy soxlawul nekkul ne célibataire la man manuma tabaski déedéet xanaa borom xam-xam yi dañuy wuute ci waa tabaski moom mooy rendum xar ngir tabaski wa loolu farata la wala déet lan mooy àtteem wala sunna kese la jumhurul ulama euh, ci maalikiye yi shafi'iye yi ak ñi nga xam ne mooy al imaamu ahmad ah, man nañu hanbali yi rahmatullah ala al jami' ak tamit ci euh, li ñi leen jiitu woon ci euh, taabi'in yi ñoom Seydina Sa'id ibn al waaye li gënoon jiitu sax ñoom Seydina Siddiq Abu Bakr as-Umaran wa nako noon Seydina ñoom Seydina Bilal ñoom Seydina Abu Mas'ud radiyallahu anhu mooy jumhurul ulama ñoom dañoo jàpp ne euh, non euh, mooy sunna la képp koo xam ne borom bi yombal na la nga man a tabaski loolu nag teguñu ko comme li ñu wax léegi foog nga am soxna <laughs> waaw no boo amee soxna ak boo amul soxnaa ci ma boo ko manee nga def waaw mooy ñi ëpp ci waroon xam-xam yi lii nañu wax ñun nag daa mel ni dañ koo jàppoon ne farata la. waaw fii mu ne kër gu toog bi sub tabaski jot ren wut xar mbamb mi yaa koy yenu <laughs> alors que ñii dañ leen a sunna la am na ci saxaaba yi yoo xam dañ doon dañ ko doon bàyyi def wu ñu waxee ñu ne ngir gaa yi bañ a jàpp ni farata la voilà te manoon nañ ko kon loolu lu jara bàyyi xel la ñoom ñu ne képp koo xam ne daal jàppan borom bi yombalal la la loolu sunda la ci kookee ci àqam waaw bu ko bàyyee te amul ngànt mooy loo xam ne moo toog bañ a tabaski nii mais dara dara dara amul benn bàkkaar waaw te kenn du ko ne ah di nga fay ah non dem mu tabaski beneenum xar à sa place déedéet waaw waaye ku mel ni nag al imaam Abu Hanifa ci ñeenti ngir yi rahimahullah alayhi naka noonu jëlee nañ ko ci sëriñ imaam Maalik wa Rabi'atu Rabi'a ibn Abi Abdirrahman naka noonu imaam al-Awzaa'i faqihu Shaam ak naka noonu al imaam al-Layth xaritu imaam Maalik bi da mujjoon dëkk Misr rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne dafa war ci képp koo xam ne jàppandal borom bi jombanal ko <laughs> waaw dafa war kay boo demee it lenn ci Maalik yi am na ñuy wax lii mais ngiiru Maalik yi mooy dafa nekk loo xamante ne eh, dafa. Eh, nekk loo xamante ne mooy de sunna la ñii nag ñoo ne farata la waaw te bokk na li waa jumhurul ulama ñii ñu tudd léegi di lay ngir wane ne mbir mi du farata ah. waaye mbir mi nan lañ ma a nekk farata mooy xadiis bi nga xam ne moom la al imaamu al nawawi rahimahullah di indi fii waaw kon nag mu ngi noon kon mu indi fi kon kon daal buntu bi lan la ci téere bi nga xam ne mooy kitaabul umur almanhi yi ñu bokk na yiñ tere mooy ki nga xamante ne bëgg na bokk ci waa euh, Abdullah ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum nay sàmmoonteeg lii mooy bés bu bëggee tabaski karawam bu mu ci laal dara léegi bu ñu gisee xadiis bi nañ waxaale yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, di daal di tudd waaw di tudd ci euh, waa léegi loolu noonu euh, c'est quel est mooy xikma bi nekk ci ash-shari'u salawatullahi wa salaamuhu alayhi muy aaye ñu ki war a tabaski muy jàpp wala di jël ci dara ci karawam insha allah léegi al imaamu benn indiwu al imaamu li mu indi rek mooy benn xadis mooy xadis mille cent six mu ne an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana lahu dibhun yadbahuhu fa idaa ahalla hilaalu dhil hijjati falaa ya'khudanna min sha'rihaa min sha'rihi falaa ya'khudanna min sha'rihi walaa min adfaarihi shay'an hattaa yudhhiya rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al nawawi rahimahullah mu dikk ñun ci suñu buntu bi mu ne an ummi salamata mu ngi jële ci soxna su sell suñ naan ummu sa salama suñu nday ñun ñépp aw <laughs> ummul mu'minin <laughs> Allahu akbar ummu salama ilahi ummul mu'minin <laughs> radiyallahu ta'ala anha oh <laughs> wa arda ya di hind hmm? hind la tuddoon hind yi dañu bari ah arab dañu bari ay hind waaw moo tax sax bu ñuy wax naan comme comme wolof yi bu ñu naan Ablaye Ndiaye bu dee ci arab yi mën nañ ne bennum hind rek <laughs> waaw bennum hind la waaw waaw bennum hind mooy benn mu arabiya waaw <laughs> bu jigéen wala benn soxna quoi nga bëgg benn soxla mooy j'ai benn hindu fee waaw mu la doon laaj sax <laughs> waaw <laughs> léegi euh, mu ne anha annaha qaalat nee na rasulullah mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa lan la mu ne nee na ah, man kaana lahu zibhun képp koo xam ne am nga xar moo xamante ne nii moom nga bëgg rendi am tëbaski nga bëgg koo tëbaski fa ida ahalla fa ida ahalla bu rotee bu teroo hilaalu dul xijja weeru dul xijja mooy weer wi mujj ay ah, ah, mooy weer wi j'espère que fàtte woo ko heure julli ji bon j'espère que loolu fàtte woo ko quand même hmm. waaw muharram waaw de loolu bi mooy bu njëkk bi après <laughs> safar weeru gàmmu weeru kii màggal la ko wolof yi di wax waaw muharram safar ah après zul hijja non zul hijja moo mujj nga wax nga noo a moo mujj nga wax ñaar bi ko ci boole rabia rabiul awwal ak rabiul thani après wax naa la loolu wax ma la koy wax waxoon simple na boo ñëwee ne rabiul awwal Ah, Rabi'u Thani après mooy ñoom ñaar ñoo ñoo niroo Rabi'a bi awal beneen bi deux voilà voilà kon Rabi'ul awal Rabi'u Thani après waaw Jumaadal ula Jumaadal Thaniya ñun yenn weer lañ jóge après rajab ñu ngi nii ci rajab ñun saan wax naa noonu ne le seize wala toppoo weer yi le seize rajab mille quatre cent quarante sept ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi rajab après sha'ban ahsant après ramadan voilà moo tax koor gi leen ñëw <laughs> dugg ngeen ku leen koy ku leen koy fàttali yéen waaye ni waaye ah, laaj laaja andi waxa andi wax rek <laughs> waaw waaw waaw daal moo andi wax weer yi rek lañuy seet dañuy tudd weer yi rek waxuñu ci aslef <laughs> waaw ak ramadan boo paree ramadan weeru kori shawwal waaw mhm. kay ak après nga am fan zul qaada zul qaada moo ci tegu wala zul qaada boo ci wax baax na zul qaada wala zul qaada zul qaada wala zul qaada loo wax baax na ak lan ah zul xijja loolu ñoo mujj ya ñaari zuu yi ñoo mujj zul qaada zul xijja kon am nga lépp bon kon da ngay am lii konteel foog naa nag lii waratuñ koo defati ko <laughs> ah parce que léegi war nga ci roode moom waaw <coughs> war nga ci roode roode goo xam ne moom day day day wane ni loolu moom maîtriser nga ko teg nga ko mu jeex parce que quand même c'est révélateur que jullit ñi xamuñu li nga xam ne mooy calendrier musulman yi waaw ce n'est pas rek waaye waaye non lool grawul si c'est grave c'est révélateur en fait ça montre quelque chose waaw ça montre quelque chose maqaa yi fi nga xam ne moom la yonent bi alei saatu salaam doon utiliser ñoom mudd ñoom yooyu xamuñ ci dara bu ñu ko réerii rek loolu ñu bari ci ñun ça révèle ça révèle quelque chose waaw am na lu muy wane en tout cas ñun daal ci ni nga xamante ne nii daal suñu suubu ak ni nga xam ne noonu lañu mbir yi waroon a ñore waaw ndax affaire bi du rek affaire wu nañ leen julli nañ leen woor baax na gis nga yooyu daa am lu mu àndal waaw daa am loo xamante ne moom la àndal quoi waaw waaw loolu dafa am lu mu àndal waaw bu ñu ko sàggane waaw ñu dégg ñi nga xam ne dañ lay décourager loo ci loolu naan la noo affaire yi grawul quoi eh, année année la lunaire ou kii y' a pas de y' a pas garaawul garaaw na kay lan moo tax kon yaakaar nga ne saxaaba yonent bi alayhi salaam dinañ dajaloo jamonoy Seydina Omar da ci nettali bi ku mel ni Seydina Ali ibn Abi Talib ak mbooloo maandoon ak moom ne nañ commencé euh, taarixu l'islam def ko ci hijratu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam dinañ def commission boo xam ne di ci waxtaane loo xam ne amul solo quoi ba teg ko parce que loolu amul solo bon benn solo amu ci. jarul a jàpp bu ñu ko xamul it c'est pas grave waaw c'est pas la fin du monde waa qui t'a dit que c'est la fin du monde dama ne c'est pas la fin du monde mais c'est révélateur ça montre vraiment li nga xamante ne mooy ñun léegi euh, ñun noonu lañu mel ak tamit noonu lañu suñu diine ci alors que yeneen yëpp ñu li ñu mokkal yeneen yoo xamante ne nii liñ ci xam sa waay euh, mënuñu la ko wax moo tax loolu. faut pas nit alhamdulilah nekk koo xam ne day sàggan waaw nekk ci càggan kooku loolu warul jullit waaw loolu dafa simple nit ki da koy jàpp mu jeex mu avancé jëlulu la dara <coughs> waaw nga xam ne lii la nga def ko def ko jàppe ko jaamu yàlla waaw lépp lu jëm ci lislaam ak lu takk ci l'islam ak xam-xamu l'islam ak loo xamante ne yooyu mu nekk loo xam ne daf laa ñor da nga ci passionné wu mais boo ko fi paayee passionné ci ay caaxaan ay kajj balak tulli balak ay nàngam nàngam ak làmb ak yooyu sawaay ah aslahana allahu kon mu ngi noonu kon muharram ah safar rabiul awwal rabiul thani jumaada al-uulaa jumaada ath-thaaniya rajab sha'baan ramadaan shawwaal dhul-qa'da wala dhul-qa'da ak dhul-hijja léegi nag weer wu mujj woowu nag di dhul-hijja moom la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di wax fii moom la doon wax ne idaa man kaana lahu zibhun képp koo xam ne am nga loo rendi loo rendi am tëbaski loolu nag bon looy am xar bu góor moo gën boo amul bu góor bu jigéen baax na boo ko amul sax am tàpp baax na ah boo amul bu góor sax lii boo xam ne bu kii la mooy am tàpp baax na ah ak li nga xamante ni mooy boo amul yooyu yëpp bëy sax baax na <coughs> waaw wala ñi nga xam dañuy bokk géléem wala li nga xam ne mooy euh, nag bu boobaa yéen ñu ko bokk ñëpp kenn du ne kenn kese mooy moom moom la lii concerne non yéen ñëpp la waaw yéen ñëpp yéen ñëpp la waaw bu boobaa nag yéen ñëpp la ndax da bëgg yonent bi alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu ne euh, ku bëgg kon wan kaana lahu zibhun képp koo xam ne am nga loo war a rendi yazbahuhu nga war ko rendi ngir tabaski fa ida ahalla mooy bu teroo bu teroo bu nekkee loo xamante ne dugg na loolu la waaw hilaalu dul xijja mooy weeru dul xijja bu agsee rek looy def falaa yaxadanna ngallawaay ngallawaay bul jël bul laal waaw bul laal bul laal min sha'rihi mooy bu ko laal ci dagg bu ko laal ci loo xamante ne danga koy wàññi wala dagg wala buddi wala sax loo xam ne danga ne nii am loo ciy lakk ndax yéen waa côté boobu lool ngeen di liggéey déedéet lool bu ko def waaw lool bu ko def de waaw wala min azfarihi waaye it bu mu caagante ne ci ay weewam mooy bu mu ci dagg dara moo xam lam gémmiñam la ko defee matt dagg wala mu jëloo coupon walla lépp loo ci jël rek déet bul def waaw bu ko def shay'an dara hatta ba kera yu dahiya fekk yow rendi woo bu ko bu ci laal dara bu ci laal dara waaw bu bàyyi ko mu ne hadis bi rawahu daal dina koy solo ah muslim al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu rahmatullahi alal jamii léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet hadis bi bon bu dee lii hadis mel nii dañ naan tafarrada bi muslim anil buxaari mooy al imaamul buxaari yu. rahimahullah solowu ko waaye al imaamu ahmadu sëriñam daal di war na koy solo ci li nga xam ne lu jiitu ak mbokku taalibam al imaamu abu daawud at-tirmidhi na ko noon an ak ibnu maaja mooy rawahu ashaabu sunan al arba'a ak e, bu doo imaamul solo woon rek muy rawahu al jamaa muslim abul husayn indi na ci ay version yu bari nañ jël bu njëkk kitaabul adaahi baabu nahyi man daxala alayhi ashru zil hijja wa huwa muriidu at-tadhiya voilà an ya'xuda min sha'rihi aw azfaarihi shay'an mu ne haddasanaa ibnu abii Umar al-Makkiyyu mooy al-Adaniyyu mooy Muhammad ibn Yahya ibn abii Umar al-Adaniyyu al-Haafidu al-Makkiyyu Abuu Abdillah génn àddina 243 rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Sufyaanu mu ne nettali nañu Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad rahimahullah gane àddina 107 génn àddina 198 rahimahullahu ta'aala an Abdirrahmaan ibn Humayd ibn Abdirrahmaan ibn Awf mu jëlee ci Abdirrahmaan ibn Humayd ibn Abdirrahmaan ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri kii Humayd ibn Abdirrahmaan yaa ngi koy fàttaliku <laughs> ñu ne loon frère Abu Salama la mu jur kii waaw mooy baayu kii mu tudde ko mooy bi baayam moom Humayd yor moom la tudde doomam ji muy Abdurrahman ibnu Humayd ibnu Abdurrahman ibnu Awf ibnu Awf radiyallahu ta'ala an ali Abdurrahman moom euh, euh, euh, kañ la génn àddina mu ngi <clears throat> ci njàlbéenu xilaafa ki nga xam ne mooy Abu Ja'far vers les années 137 wallahu ta'ala a'lam <clears throat> mu ne sami'a dégg na Sa'id ibn al-Musayyib am Abdurrahman ibn Humayd mu ne dégg na Sa'id ibn al-Musayyib di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'iz ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad di sangu taabi'iin yi mun nañ la Musayyib kullu kullu Musayyibin fa bil fathi siwa Abu Sa'id waaw képp koo dégg Musayyib ci borom xam-xamu hadiis ñu koy wax fii Musayyab la ba mu des moom Musayyib <coughs> génn àddina la 90 après 90 yi am na ñu ne précisément 93 la am ñu ne 94 am sax ñu ne 105 wallahu ta'ala alam yuhaddithu muy nettali an Ummi Salama di jële sayna sayyidatu Ummu Salama lii nag da koo dégg ci Ummu Salama voilà parce que am na foo xam ne da ne man Ummu Salama moo ma nettali man moo ma haddathatni Ummu Salama waaw am na boo am na ne sami'tu umma salamata zawjan nabi sallallahu alayhi wa sallam taqul voilà kon loolu la mu ne kon lii mooy <coughs> te moom du mu dallis voilà mooy sangu taabi'i yi voilà <laughs> mooy al al al bahru waaw géej gu mag gi boroom xam-xam bu yaatu bi gane àddina ci sa xadiis euh, euh, jamonoy Seydina Omar dégg na ko Seydina Omar di xutba mu mokkal xutba bi ci saase <laughs> radiyallahu anhu an an Sa'id ibn al-Musayyib moom Sa'id ibn al-Musayyib an Ummi Salamata mu jële ci sayyidina sayyidatuna Ummu Salama wax nañ la Hind la tudd bint Abi Umayya Abu Umayya Hudayfa la tuddoon ñi ne Suhayl ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum si woon ci Ummu Salama al-Qurashiyya al-Makhzumiyya al-Habashiyya moom la demoon na Habasha bokkoon na ci ñu njëkk gàddaay radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha al-Makhzumiyya al-Madaniyya zawji rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam génn àddina après bi nga xamante ne ci leen faat sayyidina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu côté boobu après boobu la génn àddina mu metti woon ko lool waaw mooy li nga xam ne moom moom moom catastrophe la woon wal iyaadu billah léegi euh, mu ne tarfa'uhu mu yëkkati hadis bi qaala moom yaayu Ummu Salama radiyallahu ta'ala fële bu dee bële biñ jóge woon ah Saïd ibn al-Musayyib yuhaddisu an Ummi Salamata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa dakhalatil 'ashru wa araada ahadukum an yudahhiya falaa yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an qiila li Sufyaan fa inna ba'dahum laa yarfa'uhu qaala laakinnii arfa'uhu nabi yaay Ummu Salama dana Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne neena Ah, bu euh, ida daxalat bu duggee al ashru mooy fukk yi wa araada mu nam ahadukum kenn ci yéen mooy euh, fukki zul xijja yi bu weer wi teroo rek ndax zul xijja mooy dixième jour ci euh, tabaski mooy dixième jour ci mois weeru tabaski ci zul xijja léegi nag yow bu weer wi bu ñu gisee weer wi rek feeñ na yow arrêteel léegi di defati lii di épiler woog dem di coiffer woog voilà ah. te bu boobaa dañ ciy xam ne boobaa yow it ne bon man damaa war a julli ji bésub iid bi xaaral ma jaar ci coiffeur bi watu ba pare ba rafet voilà comme que suba c'est demain matin lañ war a dem ca jumaajal déet dañ naan la déet saa est-ce que heure boobu ngay rendi <laughs> après imam bi la loolu mooy li gën a dëgër quoi li imaamu Maalik di wax mooy rendi moom tabaski moom boo ko defee avant imam bi moom sa bos baaxut <laughs> waaw yow lu mu nga am. voilà mooy ndawal daal am nga kenn doona na nag daa xaram de waaye de moom mu tëbaski foog nga xaar ba imaam bi xutba ba mu julli xutba reen yi waaw loolu daal mooy li gën a sàmm te loolu la ko ne saa sam doon defe loolu mais kanta ñi naan bon moom daal dañuy natt rek <laughs> est-ce que boo xam ne mooy lii war nañ fi julli war nañ fi euh, xutba war fi rendi léegi rendil même bu dee imaam bi rendeegu loolu bu xutbaa ba pare doy na wala yooyu moom yooyu yëpp nit ki na ko moytu sàmm diineem bañ a nekk di def loo xam ne da koy def ba pare am ñu naan ko ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi hé yow amoo tabaski <laughs> loolu def li imaamu Maalik nii ñu la ko waxee wax loolu mooy li gën a dëgër insha allah te moo gën a sàmm ngir diine nit ki léegi mu ne bu fukk yooyu duggee nag wa araada mu bëgg a xadukum génn jéen an yudahiya mu daal di leen di yem tabaski falaa yamassa min sha'rihi bu mu laal la wax fii xool fala yaxuzannakum fala ah ci karawam wa basharihi ak yaramam mooy lépp loo xam ne moo yow doone rek man sama loxo yi xam nga ñoom ñoo xam ne dañuy bari karaw ci loxo wala yooyu wala tànk yi nga ne dama koy épiler yooyu yëpp bu ci laal dara say dara wala sama dënn bi wala yooyu sama kii bi biir bi <laughs> nga naan damay déet bu ci laal dara qiila li Sufyaan nag ñu ne Sufyaan na mi nettali xadis bi gis nañ ko moo ko moom moom la ko euh, Ibn Abi Umar jële mu jële koom ci Abdurrahman ibn Humayd ñu ne ko mais fa inna ba'dahum la yarfa'uhu yow xadis bii nii <coughs> ñenn ñi nga xam ne ñoo koy nettali du ñu yëkkati bi ba ci yonent bi alayhi salaam ci ay lañ ko yemale mooy waxam la quoi. Sufyaan ne kantaa man nag dama koy yëkkati nag ba ci yonent bi man man moom sax ma yaay Ummu Salama mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na man loolu laay def même bu dee ñeneen ñi ci moom lañ ko yemale. lu tax parce que da am lu leer <laughs> kene xaris bi jox yaay Ummu Salama du waxam waaw te riwaay da cee am loo xam ne dafa leer nañ kene yaay Ummu Salama ci yonent bi alayhi salaam la ne moo wax li waaw voilà <laughs> loolu lu sama xam solo la waaw euh, loolu la moo tax euh, <clears throat> lii nu tudd euh, imaam imaam imaam kii Euh, an-Nawawi euh, version bi mu indi moom la indi mooy mooy quatrième mooy buntu bi ñu nekk nii bon bi surah yi def par imaamul Muslim wax nañ deful ay baabu ah baabu nahyi man daxala alayhi ashru dhil hijja wa huwa muridu at-tadhiya banim jeex premier hadith moom lañ gis ni moom la lañ wax ni bi ci tegu ba ko troisième ba ko bi nag te mooy bu mujj avant baabu tahrim adh-dhabh li ghayri llahi ta'ala ah wa la'nu fa'ilihi loolu avant boobu nag la indi suñu bii nga xam ne moom la indi ci Riyadu Salihin wa mu ne wa haddathani Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari <coughs> imam Muslim <coughs> mu ne ki ma nettali man dong mooy sama sëriñ di Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari rahimahullah Abu Amr at-Tamimi al-Basri rahimahullah génn na àddina 237 qaala mu ne haddathana abi mu ne sama baay moo ma nettali moom itam akthara Muslim an imam Muslim wa ka bari lu mu jëlee ci Ubaydullah ni Ah mu jële ci Muaaz <coughs> baayam di Muaaz ibn Muaaz ibn Nasr Abul Musanna at-Tamimi al-Anbari al-Basri al-Qaadi gane àddina 119 génn àddina 196 alhamdulillah rahimahullah qaala haddathanaa Muhammad ibn Amr al-Laythi mu nekk ñu nett mooy Muhammad ibn Amr mu ibn Alqama ibn Waqqaas waaw ah, xam nga moom moom maamam saxaaba la woon al-Laythi Abu Abdi <coughs> Abu Abdillah <coughs> ñu ne Abul Hasan al-Ansaari al-Madani rahimahullah génn àddina cent quarante-cinq loolu moo gën a dëgër mais sinon am na wuute an Umar ibn Muslim mu jëlee ko naan Umar ibn Muslim ibn Ammar ibn Ukayma al-Laysi hmm, mu jëlee ci Umar ibn Muslim ibn Ammar ibn Ukayma al-Laysi al-Jundai al-Madani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu daju ma ko voilà léegi euh, moom qaala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib gis nañ ko sànq ah Sa'id ibn al-Musayyib gis nañ Sa'id ibn al-Musayyib yaqulu mu naan sami'tu Umma Salamata zawja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam taqul qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana lahu dhibhun yadhbahuhu mooy suñu li fa ida ahalla hilalu dhi lhijjati fala yaxudanna min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudahi waaw waaw léegi <laughs> waaw léegi xoola imam Muslim daa am denn nettali bu ndaw bu mu teg ci suuf mu ne eh, wa haddathani mu ne haddathani al-Hasan ibn Ali mooy al-Hulwani al-Khallal rahimahullahu taala bon léegi nañ romb pour euh, simple qala hadathana abu usama qala hadathani muhammad ibn amr qala hadathana amr ibn muslim ibn ammar al-laythi qala kunna fi al-hammam al-adha <laughs> nee na dañoo mënoon dem ci hammam dugg hammam waxoon nañ ci kene loolu fi muy dagane mooy sa bët yow nga garder ko ci xool awra nit ñi waaye yow it na nga garder say awra boobu kon gis voilà mooy xeetu piscine yeeg yooyu tab nekk piscine mixte ah walla yaasu billah loolu moom yaakaar naa ne fukki dox taxawuñ yaakaar ne loolu la ñuy wax <laughs> góor jég jigéen yow da ngaa repp la ñii solu mayo de bain ñii ci nga naan ñëpp ci biir tëbbal biir géej géej plage ak yooyu yooyu waxuñ yooyu ah voilà <laughs> waaw góori neen waaw bu dee jigéen neen moom Sayyidatu Aysa na yoneen saa neen bépp fu jigéen boo xamante ne nii moom surni sa sa làmbaay ci xamaam moom yow yaa yow yow mooy barrière ak sutura gi newoon sa digganteeg sa borom yaa ko xotti aw kamaa xaalat waaw walla dafa am yoo xam ne ay non débat la France ngay dégg ay jigéen yoo xamante ne ni euh, ñu naan dañuy sol seen ñaar maillot de bain boo xam ne day couvrir seen yaram yépp dem ci plage yi yooyu yépp yooyu yépp ba pare ne di wane ne ay jullit lañ ay ay waay c'est des musulmans nangam bi indi polémique yoo xam ne loolu lépp mënoon nañ leen ci bañ waaw waaw foo xamante ne leer na ne yow noo man di defe sa forme yépp a ngi feeñ dugg ci géej gi lépp tap sa kii bi góor ñi loolu nga ñëw ne man duma def ni ñee nga xam ne daanaka moom mooy maillot de bain bi gaa yi xam moom la ñuy sol man nag damay sol boo xam ne c'est islamique ak nangam yow yëg fi caaxaan la loolu lépp affaire caaxaat la yoo xamante ne euh, elle zata elle elle nous nous nous torture avec ay affaires yoo xamante ni amul njariñ waaw moom bu xamoon diineem yooyu yëpp da loolu du préoccupation leneen lay def yi du tal nekk daan damay dem France ak foo xam ne xam na ni place fii ni muy mel en France waaw indi ay polémiques yoo xamante ne nii yoo xam ne manoon na ñàkk quoi walla iyaazu billaah mu ne kunna fil hammam dañoo newoon ci hammam bi qubayla al adha juste ñuy tabaski quoi mooy ñuy rendi xar yi ak <laughs> xam naa dañu fa teel a dem laata julli beeg yooyu waaw mu ne fa talaa fii naas am nit ñoo xam ne ñu nga fa yor seen comme yi ñuy épilé wu mooy mooy papier yooyu def ko ci seen yaram yi xëcc seen karaw yi muy deñ fa qaala ba'du ahlil hammam am lenn ci waa hammam di ne e am ku ne inna Sa'id ibn al-Musayyib inna Sa'id ibn al-Musayyib yakrahu hadha aw yanha anhu <laughs> te lii Saam la woona ah, mooy ñii xam nga maam yi moom Saam moo tax xadiis bi ñu la doon wax sax Sayyidatu ay jigéen yu jóge Saam yu fa ñëw Medina radi ala sakin abdol saatu Saam daal di yëgloo te ñoom Saam lañ jóge mu ne ah yéen yéen a nekk foofu dëkk yi nga xam ne dañ fay wax li ñu naan Hammaam ñu ne waaw mu ne léegi naa nag yeneen saa sax mu ne képp koo xam ne ci jigéen ñi summi nga ay làmbaayam ci bërëb yu mel noonu mooy yaa xotti wala sutura gi ne woon wala xorma gi ne woon sa digganteeg sa borom